ويقول الإمام الحافظ الحجة العلم أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي والشافعي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام في الباب as-saabi'i was-saadisi was-sab'iin ba'da al-mi'atayn wa 'an Abii Hurayrata radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala qaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam man khayyaba zawjata imri'in aw mamluukahu falaysa minnaa rawaahu Abuu Daawuud rahimahullaahu ta'aalaa ta'ala khaddad bi khaa'in mu'jamatin thumma baa'in muwahhadatin mukarrara ay afsadahu wa khada'ahu kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah muy indi xadis bi nga xam ne mooy dernier xadis ci buntu bi waaw mooy dernier xadis ci buntu bi mu ne ci suñu jotaay bi ñu génn muy chapitre deux cent soixante-seize xadis bi ñu mujj woon a gis moo doon xadis mille cinq cent quatre-vingt-deux mu ne woon wa anhuma ibnu Umar radiyallahu anhu annahu qaala zakara rajulun li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu yuxda'u fil buyuun fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man baaya'aka faqullaa xilaaban walillahi alhamdu wal minna léegi nag ñu war a jël xadis bu mujj tey insha allah ñu tëj suñu chapitre bi nga xam ne suñu tom ci shara bi soixante-six insha allah tabaraka wa taala waaye ci chapitre yi ci téere bi mooy deux euh, comme niñ ko waxee mu ne kon hadith mille an Abi Hurayra mu ngi jële ci sayyidina mawlana Abu Hurayra radiyallahu anhu qaala nee na qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam nee na man xababa lan mooy xababa mu ne xababa bi xaa'in mu'jama mooy xaabu am tomb lañ mooy noonu lañ koy takke summa ba ginnaaw gi mu waxada boo xam ne benn tomb lay am ci suuf mukarrara boo xam ne dañ koy baabu xam ñaari ka voilà ay mu ne li muy tekki mooy afsadahu yàqal na ko wax xadaahu te trompé na waaw mooy képp koo xamante ne trompé na yàqal nga zawjatam riin benn waaye monsieur X nga ñëw yàqal monsieur X jabaram noo koy yàq nga yàq seen diggante aw mam lu ko wala ab jaam boo xam ne moom la monsieur X am yow nga ñëw yàqal ko ko ba jaam bi nangootu la dégg déggal sangam te tamit fexe libre kese la bëgg nga yàqal ko ba daanaka njariñ ba mu doon am ci ko mënatu koo am yeneen saa na ne ku def lii fa laysa minna bokkul ci ñu mu ne xadis bi rawaahu solo na ko Abu Dawud al imam Abu Dawud as-Sijistani rahmatullahi alayhi léegi laaj ñu njëkk mi mooy est dong moo kaas xooloo ñu la bon xadis bii al imam Abu Dawud rahimahullah kese solo ko waaye sëriñam al imam Ahmad ibn Muhammad jiitu na ko ci ko ñoom ñaar kese ñoo ko solo imam Ahmad ci ci euh, benn bërëb la ko man sabbaba xaadiman ala ahliha fa laysa minna noonu la ko waa man afsada imra'atan ala zawjiha falaysa minna man xabbaba képp koo xam ne trompé nga ndax nga yàqal nga fexe nga waaw yàqal nga xaadiman aji liggéeykat koo xam ne góor ak jigéen te ñunu ña nga xam ne mooy mooy jaam bi rek wala tamit bu jaam amatu ki nga xam ne day liggéey seen waaw neexook ñoom lool yow nga ñëw de waaja waa ba ji fa yàq ko ba waaji ne moom day day démissionné léegi mënatul lekk moom nag moom employé bi yëpp a yem employeur nit koo xam ne daa am suñu jël mu koy liggéeyal ay wala ay ñu koy liggéeyal nga ñëw jaar yàqal ko fexe ne leen waaye kii li ñu leen di fay nii baaxut te moom nag waaw wax ay wax a wax a wax ba gaa yi seen xel yëpp léegi démissionné benn jour nit daal di ñëw xëyuñ ñu wax ñu ne yónni leen seen lettre de démission <laughs> waaw ci def loolu parce que boo ne wow jàmm amatul moom xam naa kon garaawul bañ a garaaw waaye yow doon def liggéeyalaate képp kuy liggéeyal kenn te mu gërëm la muy def ak lañ koy fay ak la mu koy am ak lam fa nekk yow nga fexe ñëw yàq foofu bu mu jóge fa lay fa naa ko bokkul ci wa man afsada yàq imraatan ab ab jigéen ala zawjiha ci borom këram fexe ba neexoo fi nga yàq seen diggante ba ndaw sa fu mu nekk mu ngi koy takkal kot tak fasana fasana fasana ba jëkkër ji nag daal di excédé benn jour na ko ay jóge fi waaw taxay <laughs> fa min naa koo ko def loolu bokkul ci ñun nii la ko imaamu Ahmad indi ak imaamu Abu Dawud moom ci ñaari bërëb yu ko voilà suñ ko dëkkoon bi mooy kitaabu talaaq baabun fii man xabbaba imra'atan waaw képp ci baabu buntu man ka nga xam ne xabbaba dafay yàq di ko taaral noonu jëkkër yi naan ko kii sa jëkkër yi bëggula di ko won ay photo di ko won ay kii yi yëpp di may wax yi day day rek waaw waaye nangam daw ba mu fase ba waaji fase ko wala ndaw si di waaj fase yooyu amatul neexoo ba mu amoon jëkkër mu yàqu kër gi léegi mu nekk mel ni ku ñu suy taani waaw xuloo kese fa am te te aka ñoo neexoo woon yow buntu boobu la man xabbaba imra'atan ala zawjiha waaye innatu kitaabu awwalu kitaabu adab baabu man xabbaba mamluukan ala mawlaa buñ jugee kitaabu talaaq mu ne haddathana al-Hasan ibn Ali mu ne nettali ñu suñu sëriñ di al-Hasan ibn Ali ibn Muhammad al-Hudhali wa Abu Ali al-Khallal al-Hulwani mooy al-Hasan al-Hulwani moo nekk ni al-Khallal nekkoon dëkkoon ci dëkk bii di Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takriman génn àddina deux cent quarante-deux rahmatullahi alayhi qaala mu ne xadda moom nag gis nga sëriñ ñoom ku siiw la ñoom ñoom Muslim ak ñooñu rahmatullahi alayhi haafiz la thiqatun lahu tasaanif la borom Taqrib at-Tahdhib wa qaala mu ne haddathana Zayd ibn al-Hubaab mu ne kii nettali mooy Zayd ibn al-Hubaab di Zayd ibn al-Hubaab ibn Rayyan ibn Rayyan ñii ne ibn Rumaan Abul Husayn at-Tamimi al-Kufi al-Khurasani rahimahullah génn àddina 203 moom saduq la imaamu Taqrib borom Taqrib at-Tahdhib imaam al-Hafiz Ibn Hajar wax ne day juum na nag ci hadiis yi at-Tawri te est-ce que ci moom la ko jëlee ñu xool daan mu ne haddathana Ammaar ibn Zurayq kon ibn Ruzayq jëlewu ko ci ki nga xamante ne mooy Sufyaan muy Ammaar ibn Ruzayq Zayq ad-Dabbi at-Tamimi Abul Ahwas al-Kufi rahmatullahi alayhi génn am na la 159 al imam al-Hafiz Ibn Hajar ne la ba'sa bihi amul problème rahmatullahi alayhi an Abdillah ibn Isa moo ko jëlee ci Abdillah ibn Isa ibn Abdurrahman ibn Abi Layla al-Ansari Abu Muhammad al-Kufi thiqa la génn àddina 130 rahmatullahi alayhi an Ikrima moo ko jëlee ci Ikrima men al-Qurashi al-Hashimi Abu Abdillah al-Madani rahmatullahi alayhi génn àddina 25 la 25 ngi fi génn àdduna la 104 ci li gën a dëgër insha Allah mooy borom tafsiir yi rek voilà taalib ibn Abbaas an Yahya hmm? mu jëlee ko ku ñu naan Yahya ibn Ya'mar muy Yahya ibn Ya'mar muy riwaayatu taabi'iin an taabi'iin Yahya ibn Ya'mar Abu Sulaymaan al-Adwaani al-Basri al-Marwazi Abu Sulaymaan min Abu Sa'iid min Abu Adiy rahimahullahu ta'aala génn na àdduna avant la am na nag ñu ne non non non wax nañ leneen wallahu ta'aala xaalam mu nekk koo xamante ne siqatun fasih la imam al-Hafiz wax kaana yursil léeg-léeg nag mu yoroon ay hadith rahmatullah alal jami' an Abi Hurayrata moo ko jëlee ci Sayyidina Abu Hurayra al-Hafiz ad-Dawsi radiyallahu ta'ala anhu wa arda génn àddina ëpp lu nettali hadith Yonent bi alayhi salaam génn àddina li gën a dëgër la sanane annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laysa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha aw 'abdan ala sayyidihi wala fi noonu la ko bokk sëy ci koo xam ne daay yàq ab jigéen ñu ci boroom këram voilà yàq seen diggante tax ba jigéen di déggalatul dara léegi war yow boroom kër gi am ne lan moo xew man de madame léegi moom daal bu ma duggee ci kër gi rek mu attaqué ay xulu ay foo nekkoon na nekk ko yow la ko waaj wax la kooku def loolu nag kooku la yoon saa sa ne bokkoo ci man aw abdan wala ab jaam boo xam ne da ngaa seet ala sayyidi nga yàqal ko bokk sa ko moom voilà wala iyaadu billah mu ngi noonu hmm? wala iyaadu billah moo xam ne jaam bu góor ak jigéen ñooyee waaw waaw <laughs> waaw wala koo xam ne daa amat jaam bu jigéen nga yàqal ko ko wala yaa ngi laa ñu góor sa dara waaw loolu eh, waaw waaw di wër naan waaw si jëkkër ji fan lii la waaw waaw di ko wax ay rafetaayu keneen ngir bu ko bu ko jëkkër ji fasoo mu dem ci keneen kookoo gën sa kii waaw boo duggee ci moom ta sama xarit la kooku moo gën sa kii man xaw ma loo duggee ci sëy bi benn aussi di laaj fase yow moom yow saa sam nee na allahu akbar al imaamu abu daawuda léegi beneen diñ ko dinañ ko xool muy kitaabu al adab baabu man xabbaba mamlukan ala abdi mu ne hadathana al hasan ibn ali ah mooy kan yow boo ko laajee xam mooy même tàllale bi la al hasan ibn ali ibn muhammad al hudali muy al hulwani al xallal al makki moom la an zayd ibn al hubaab même tàllale bi an umar ibn ruzayf même tàllale an abdullah ibn isa même tàllale an ikrimata même tàllale an yahya ibn ya'ma an abi hurayrata radiyallahu anhu jami annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man khabbaba zawjata imri'in aw mamluukahu falaysa minnaa voilà bii nii la Imaam an-Nawawi daal di indi ci Riyaad bi wallahu ta'ala a'lam kon gis nga fii nii nga xam ne noonu la ko indi léegi nag ginnaaw lii mooy ana lan mooy lëkkaale ak suñu buntu bii nga xamante ne mooy wax li nga xamante ne mooy tere buñ tere alxish wal xidaa la ak fraude ak li nga xam ne mooy naxaate ak tromper waat lan mooy li kaale nag bunt bi mu ne la leer na mooy nan ngay ñëw fekk ñoo xamante ne ñu ngi ci jàmm ak kumtu boo xamante ne ah, ñu ngi nekk ci seen jàmm yow nga ñëw fexe wax ndaw si léegi nag dara ba waa léegi bu dee buur bi la wax mooy koo xam ne daa ñëw fexe waaw di wax lu ñaaw ndaw si di ko wax jëkkëram di naan moom café ci mbedd di ko kii naan ko sa soxna si ah mooy koy sa bopp nangam ak nangam ba yàqu yow si nga gënal la <laughs> waaye yow yow moomu ci galaa waaw yow moom ci gal dans les deux sens day dox waaw comme kanam yi ëpp lu muy xew mooy ndaw si la ñuy waa ji ci góor ci lay ñëw ngir yàqal ko soxnaam loolu la mais ça ne veut pas dire beneen côté bu amee loolu dara new ci dañ nekk loolu lu dafa mooy yow li lay yàq trompé ndax xam babal waaw daal di yàqal daal di trahir ndax war waay boo xam ne ni nga a da ngaa ñëw di ko tuddal lu ñaawi ay soxnaam ba waaji nag ah na soxnaam si ndekete baaxul nangam wala waaw mais bon benn jour rek nga daal di koy fase loolu du nekk ak na naxaate wax ah, na tey du leer nañ wal iyaadu billah wal iyaadu wallahu billah naka noonu sa ak sa emploi yi voilà nga ñëw ak nangam ak nangam ci yoo xam ne waa ji ba tax waa ji daal di koy licencier waaw wala jaam bi ci boppam commencé moom euh, ne ko yow sa patron bii voilà euh, moom am na ñeneen ñu ko tane voilà pour faire autre chose ah dee ci mbuumu njaam yi voilà nangam ak nangam mais fekk loolu tam bu bañ nekk ne waa da koy da koy maltraité parce que bu dee da da bu juggu ko ci loo xam ne jaaduwul loolu da nga koo dimbali loolu ak taawun wa taawun wax na birri wa taqwa borom bi dana dimbali woon ci leen ci baax ak ragal yàlla ak seet yàlla kooku koy dimbali ko koo xam ne mu ngi jaaduwul ñu koy ñu koy ñu koy nag ko di ko di ko teg lu metti ci loo xam ne jaaduwul boo fexee mu jóge sa loolu moom lu baax waaye mooy lii da ngaa fekk xam ne loolu lépp amu ci mu ngi ci seen kii normal nga ñëw yàq seen diggante loolu mooy lëkkaale man xam moo tax yeneen saa xamante ne nii mooy tromper zawjatam ra'i xam na nag ñoo xam ne dañ naan mooy <laughs> nga ñëw ñaanoon moom <laughs> que waa ji bu ko yëgee mooy yàqal nga ko diggante loolu moom moom diggante sox soxnaam si da koy séddiir quoi waaw loolu am nañu ko seddee fekkee noonu waaw am na gaa yoo xam ne dañoo feebar waaw jabaru jàmbur yi kese la ñuy tàppaat lii du may ma ne gaa gaa yow balaa moom ne fii mu ne yow ni mu demee waaw am na ñoo xamante ne dañuy en fait selon faire par exemple waaw waaw ci ñi ñu gën a aay mooy jigéen ñi nga xam ne di dem ci célibataire yi de non ñoo xam ne ñu ngi ci buum ñu leen di fexe séduire waaw duñ fay dem di solo nu nekk uniquement ngir séduire soxna wal iyaadu billah wal waaw bu ndaw sa ak faible seytaane jaar seen diggante euh, lu ne mën na faa xel am ñu ne loolu la sabab mooy nga séduire <laughs> waaw wala esclave jàmbur li ñëw jaamu jàmbur na da koy wan ne bon man mi patron bu baax laa man bu ma la jëndee gis nga boo boo kiiwee waxal mu jaay la voilà waxal mu jaay la bu boobaa man dinaa ci jënd waaw di nga xam ne condition yi ngay nekk ci man bokkal ak nga nekk fee waaw <laughs> yooyu quoi waaw loolu lépp mooy mbir la yoo xamante ne mooy euh, doxul ci innamal mu'minuna ikhwa na aslihu bayna xawaykum ay mbokk dëgg-dëgg waruñoo doxalante noonu parce que loolu ak yàq la ak yàq la diggante boo xamante ne nii borom bi daf koo tere waaw lim ñu déglu mooy li mu waxoon sànq dimbalante leen ci baax ak yi waaw bu leen dimbalante alal ismi wa udwan loo xam ne bàkkaar la ak noonu te lii noonu la ñoo xam ne ñu ngi ànd yow nga yor jikkoy paase nga bëgg leen tàqale alors dañ la waxoon fekkal loo xam ne dafa tàqale ko nga yor jikkoy puso nga fekk loo xam ne moom eh, ànd na au lieu nga gën koo dëgëral nga ñëw fexe équipe paase na ko kit dagg ko ne loolu moom jikkoy saytaane la waaw mais bokkam yi nga xamante ni nii daanaka moom la ñuy liggéey ci si waaw <laughs> waaw nga xamante ne nii di ut e, e, e, loo xamante ne moom la ñuy tàqalee waaw diggante nit ki li nga xamante ne mooy soxnaam ak yooyu wal iyaadu billaah yooyu nga xamante ne abaali fay moom la ñuy waaw wal iyaadu billah comme na nga xam ne njabarkat yi noonu lañ ko def te ba borom bi di nettali wattaba'u maa tatlu shayaatiinu alaa mulki Sulaymaan wa maa kafara Sulaymaan walaakinna shayaatiina kafaruu yu'allimuuna an-naasa as-sihra ak wa maa unzila alal malakayni bi baabila haaruuta wa maaruuta ba ni muy demee ba muy dem ne ñoom nag eh, lañ doon jàngale lenn la mooy eh, eh, yata'allamuuna minhumaa maa yufarriquuna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi voilà ñuy jàng ci Haaruut ak Maaruut loo xam ne moom la ñuy tàqalee diggante nit ki ak soxna mais yow kooku di warkatu di jëf yow moom nga liggéey yow yow moom jaaroo ci sihr li nga def résultat sihr la jox waaw kon nag xam nga ne loolu yàlla ŋaññ leen yow tamit ku ŋaññ nga yow mi nga xam ne yaay liggéey loolee wal iyaadu billaah aadana allahu eh, yow nañu borom bi musal vraiment ci yenn jikko yoo xam ne jikko yu saytaane dëgg lañ waaw gis ay xamante ne nii ñoom euh, ay saytaane lañ fii gis maani ins comme la yeneen saa san doon wax ci xadis boo xam ne leneen la doon wax mooy ay saytaane lañ ñoo xam ne ci yaramu doomi aadama lañ nekk wal iyaadu billah seen lépp sa satanit loolu lu garaaw la moo tax te loolu ci kaw noonu léegi nag nga ne ne boo attaque kon leer na li taal bi man am na benn laaj nga ne ko man baax na waaye am naa nag benn laaj mooy ne est-ce bu dee jigéen la nag <laughs> ah ndax misaal yi ñu fi joxe yépp mooy benn waay ma ne la mën a nekk jigéen ma wax lool <laughs> mooy est-ce que mën nañu nekk ay minna man xabbama imra'atan ala zawjiha aw abdan ala sayyidihi waaw loolu bu dee ay wujju lañ dina la ay wujju comme monsieur X am soxna suñu naan madame X ak madame Z ñoom ñaar ñëpp di ay soxnaam léegi madame Z moom fexe ñaawal mbiru madame X di pousser sox borom këram ngir mu fase madame X ba bu ko defee moom mu wéete boroom këram est-ce que loolu bokk na ci wala beneen mooy boo xamante ni nii monsieur X daa am soxna suñu naan madame X madame Z nag non moom du du sax wu jëm la wala koo xam ne jotoon naa si nekkatul ci benn buum nag waaye li bëgg mooy. ne monsieur X nii daal di fase madame Z manu madame X bu ko defee moom madame Z mu ñëw monsieur X denc ñu ne la nag loolu ci boppam bañ cee bokk te imaamu Abu Daawud as-Sijistaani rahimahullah gis nga xadis bi wax nañ li mu ngi ko di kitaabu talaaq baabun fii man xabbaba imra'atan ala zawji ala zawjiha bunt bi mu ci teg mooy xadis bi ci teg mais dañu dugg baabun fil mar'ati tas'alu zawjaha talaqa imra'atin la loolu la ci teg waaw mu ne haddathana al-Qa'nabi mu ne nekkal nañ al-Qa'nabi ya Abdallah ibn Maslama ibn Qa'nab al-Qa'nabi al-Harisi Abu Abdirrahman al-Madani al-Basri génn àddina dans deux cent vingt moom lañ la doon wax ne la déggoon nañ ko gis fan yii qaala mu ne an Maalik mu jële ci sëriñam di Maalik ibn Anas ibn Maalik Salih ibn Abi Amir al-Asbahi Abu Abdillah al-Madani imaamu daaril hijrati génn àddina 179 an Abi Zinad mu jëlee càllale bu siiw bi Abu Zinad di Abdallah ibn Zakwan al-Qurashi Abu Abdurrahman al-Madani génn àddina 130 an al-A'raj mu jële al-A'raj di Abdurrahman ibn Hurmuz ibn Kaysar al-A'raj ñii na Abu Dawud ñii na Abu Hazim ñii na Abu Muhammad génn àdduna cent dix-sept rahimahullah an Abi Hurayra mu jële ci al-Hafiz al-Yamani ad-Dawsi Abu Hurayra hafiz as-sahaba radiyallahu anhum annahu qala Abdullah qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la tas'al al-mar'atu talaqa ukhtiha li tastafriga safhataha wa li tankiha fa innama laha ma quddira laha allah te xadis boobu muttafaqun alayhi la imaamul Buxaari imaam Muslim soloo nañ ko waaye moom aljamaa sax ko solo voilà donc ba mu des illa illa Ibnu Maaja Ibnu Maaja indiwu sinon mu ngi ci Muwatta imaamu Maalik imaam Maalik indi na ko kitaabul jaami' jaamu maa fi ahlil qadar indi na ko foofu imaamu Ahmad solo na ko ñépp ko solo liñ doon gis ñépp doon defal imaam Ibnu Maaja rahmatullah alayhi léegi nag mu indi xadiis bii di tontu yow sa laaj bi nga laaj yonent bi alayhi salaatu salaam ne laa tas'alil mar'atu talaaqa uxtihaa laa tas'al bu mu laaj di demander al mar'atu ndaw si talaaqa ase uxtiha séeréer léegi séeréer mooy la loolu boroom xam-xam yi rahmatullah dafa am ñaari wax am ñu ne séeréer mën na nekk ki nga xamante ne mooy al uxuwa fi diin la koo xam ne ñoom ñoo bokk ba nu boroom kër yore saa saa ne nag ne kenn ci ci ñoom mu mu laaj boroom këram mu fase ki ci def ngir mu wéet ak moom am na ñu ko jàppe noonu am ñu ne uxtu bi mën na nekk li nga xamante ni nii mooy uxuwa fi diin la mais bokkuñ boroom kër mooy comme exemple bi nga joxe sànq maanaam x mooy sëy mu x maanaam Z moom nekk fële di demande fexe bëgg sëy maanaam monsieur x mun na ko nag bala maa sëy yow foog nag nga fasa nag maanaam x waaw mais loolu lépp xadis yi seen loolu tax ñoo jëkk waa xadis boobu suñu xadis te tamit tax ñoo jëkk mais riwaayaat yi am na buy dëgëral bu nekk ci ñaar yooyu waaw même bu nee ne ko mel na al imaam al xaafis ibn Hajar rahimahullah moom dafa dëgëral que ne mooy mooy bu mujj bii mooy ki nga xamante ne nii madame Z gis monsieur X ak soxnaam bi madame X mu fexe pousser monsieur X ngir mu fasal madame X ngir moom mu denc ko waaye de toute façon bële it daal di nay am na riwaaye tamit yoo xamante ne ñoom ñoo ñëw di wax loo xamante ne daal day yenu loole comme li nga xamante ne nii noonu la shara katu xadiis yi xadiis boobee di leeral léegi yeneen saasaan nag ne loolu ñaar yooyu yëpp bu ci kenn def loolu waaw yow jigéen gi nooy nekkee sa boroom kër fekk nga fi benn jigéen bu la fi jiitu léegi nga bëgg ne comme que yaa mujjee ñëw wala ngeen bi ñett wala ngeen di ñeent yow nga dugg daal nañ fase ñépp après daal di def ak yow wal ayaazu billah yow ñu la jiitu buñ doxale woon noonu amaana bu ci yàllaa doon doo doo fi ne waaye it aawo bi naka noonu ah di jaay na may aawo borom bu bu bu bu la aawo muuru këram waaw ñëw naan sa borom kër gi daal ku mu denc nga ne moom na ko fexe ba fase ko waaw ngir yow nga wéetak moom loolu la yonent bi alayhi salaam bi tere waaye tamit yow mi taxaw fële yow yaa xam dëgg ah kee ah, nga bëgg nag comme que mu ngi ci buum bëgg naa ko bëgg naa sëy moom waaye man nag du ma fi nekk di wujje waaw ñu ngay def nag mooy da ngay fase sa soxna si nga yor après nag nga door maa jël loolu mooy condition bi boo ko fasawul man moom xamal ne doo ma am wal iyaadu billah loolu la saa bi xaraamal yooyu yëpp la tere la tasalil mar'at bu mu laaj ndaw si talaaka uxtiha li nga xam ne mooy pase ab mbokkum li tastafira ngir mu wéete nag daal di këpp xam nga mooy ëldëg <laughs> waaw ah, saf <laughs> safxataha mooy mel ni borom bi la muy defal ndab euh, ndaw sële soxna sële nekk ci buum boroom këram la koy defal mu daal di koy euh, misaale comme si ci am ndab la boo xam ne lépp lu ko borom këram di defal ci ndab la lay ne léegi ndaw sële moo xam wu jëm la wala beneen jigéen bëgg këpp ndab li moom ci ndabu boppam wala mu këpp ko daal di entimoo ndaw euh, euh, waa ji ak lépp loo xam ne luy jógee ci moom la waroon dem ci ndaw see moom na naan li tas tafriqa safhataha waaw kon nag loolu euh, euh, wéeteeg moom loolu loolu loolu wala boog mu këpp ko dara doo ci des léegi nag moom nag mu nekk fa nag daal di wéeteeg moom wal iyaadu billaah lépp loo xamante ne nag moom la doon dox kee moom nag moo koy antinoo loolu nag ci wàllu alal waaye tamit ci wàllu doom yi ñu war a am ak yooyu yëpp bu ko defee moom mu wéete loolu nag la yoneen la yoneen saa salaam tere ne wali tankiha waaw wali tankiha bii nag mooy wax ji mooy wax ji am nañu ne mooy comme madame Y ñu ne fee bëgg monsieur X daal di fase madame X bu ko defee moom mu denc ko am ñu ne non wala itam ci xam mooy bu demee bu dee ay wujju lañu moo na ko fase moom bu demee ndaw soosu daal di dem takki keneen ma dem sëy keneen kantaa kii nag moom mu bàyyi ko man xam nga jikko yooyu muy jikko yoo xam ne dangay ñu bari na lañ waaw waaw lu tax muy bëgguma wujje mais bëggoo wujje waroo fi woon a ñëw bu dee fekkoon na fi kenn <laughs> waaw waaye ñu gën a yées beneen mooy nga sartal waa ji xam ne waa ji bëgg na la rek waaw te tout le temps yaa ngi koy séduire def lu tax muy gën a dagg ci yow fekk am na soxna nag nga ne ko nag ah, waaye nag man nag da xam ne man moom du ma jigéen buy wujje moom waaw boo ma bëggee nag moom kana sa kër moom foog nga tax ko taxale kook moom ma door a jàll sa gannaaw wal iyaadu loolu yëpp ay jikkoy égoïste la loolu la yonent bi sallallahu yaxu xadiis loolu lay tere laa tas'alil mar'atu talaaqa uxtihaa li tastafriga safhatahaa wa li tankih fa innamaa lahaa maa quddira lahaa xamul ne moom mu wéet ak soxna si bu dee mu wéet ak boroom këram bu dee ne ñaar la ñu wala ñett wala ñeent. mu fexe ñu sa ñu ñu ñu mu daal di fase ñu ci des wéet ak moom mais loolu mu wéet ak moom ak tamit mu fexe koo xamante ne nii dafa newoon ci buum mu mu góor xam ne bu fase kam amoon moom mu ñëw sëy moom mais xamul ne moom jamoom du am ci moom lu dul maa qaddara lahaa li boroom di nattoon dogal ko ne loolu lay am ci waa ji ci wàllu dépense waaye ci wàllu am-am waaye ci wàllu ay doom ak lépp ak coxataa cofeel bi bëggeel li yàlla dogaloon ne moom lay jot loolu rek lay jot waaw waaw léegi nag kon loolu est ce que loolu jar na bu ko wal iyaazu billah Allahu akbar Allahu akbar waaw waaw waaw waaw léegi nag kon xadis bi lu lay poussé bu dee na yow madame Z da nekk fee bëgg mën a monsieur X monsieur Sam madame X bu dee tollu na la bëgg nga ko bëgg goo xamante ne bëgg ngaa seeg moom mais ñaanal yàlla mu boole la moom waaw tan nga bañ di laaj ngir moom bu fase kam yoroon ngir yow nga ne de toute façon li yàlla dogaloon moom ngay am bu dogaloon na di nga amee ci moom dépense di nga ko mas a am bu doo ko dogalul doo ko am du dogaloon na doo am ak moom doo boo ndaxtee kële du ñu yàgg ak moom ku nekk ngeen ngeen ngeen ngeen ñër ñëri fa dem fa ngir am doom doo am plus parce que bi nattul woon loolu kon nag lii mooy yow sa laaj na mooy loolu mbir mi c'est pas rek voilà li wax sànq voilà euh, benn waay bu ñëw yàqal waa ji soxnaam waaw naan naan soxna si yow sa jëkkër ji comme ni nga ko waxee léegi voilà yow sa jëkkër ji dara wóorul ay mbiram wóorul séminaire yi muy wax damul kan boo ko wuute boo boo ma woo boo ma weddee nag fexeel nag nga ut ku ko topp nga seet waaw waaw wax loolu lépp ba ji confiance bi mu amoon nga xam ne lu ko jëkkër gi ma wax mu gën ko du nekk sax di ci yooyu yëpp commencé yàq waaw ba mujj nag seen diggante yàqu sa waay jaar sa suwaa mu takk ko wala mu bàyyi ko noonu wala loolu lépp daa nekk loo xamante ne nii moom la suñu xadiis bii di tere laysa minna man xabbaba imra'atan ala zawjiha bokkul ci ñoom ki yàq ak jigéen waaw waaw fexe dafa moom kii ba njaaloon moom wala iyaazu billah par exemple di ko séduire comme niñ la waxoon sànq waaye tamit mooy jaam bi jaam bu jigéen bi waa ji ñëw bokk na ci sa biir yi nga tax daal di ñaaloon jàmba nag wal iyaazu billah wal iyaazu wallaahi billah waaw ba waa ji nag mu jëlee ko ko ëmb nag sangam nag mer ko mer boo xam ne waaw yàq ga yàq diggante mag moom loolu lépp wal iyaazu billah dafa bokk ci nga xamante ni dafa xaraam dañ koy tere waaw loolu dafa bokk ci nga xam ne yu xaraam la wal iyaadu billah kon bi xadis bu waaw nga xam ne di wone vraiment que mooy li nga xamante ne xaraamal tere bi nga xam ne baabu nahyi anil ghish wal xidaa waaw ndax loolu lépp mooy ñaaru waraate la bu leer nañ la sax waaw te fàttaliku li nga xam ne moom la Salama waxoon al ibn al Akwa waaw radiyallahu taala anhu wa arda lii daa nekk loo xamante ne mbir moo xam ne ne bu garaaw garaaw waaw bu garaaw garaaw garaaw waaw waaw nga fexe ay yàq bi ñoo xamante ne liñ la wax sànq aaya bi di ko wax euh, ñuy tàqale diggante waaw lii moom mooy loolu ngay liggéey waaw nga nekk saytaane bu piir boo xamante ne yaa ngi dox ci biir nit ñi wal iyaadu wallahi billah kon xadis bi mu nekk xadis boo xam ne bu jara jàpp la bu jara xam la waaw bu jara xam la dañu xam ne mamluk bi muy wax bu amatul comme la ko joxee exemple employé employeur employé ñuy liggéeyal wala mbindaanu jàmbur wala yu mel noonu dañoo yàq seen diggante kër gi lépp nekkoon ñu déggoo woon lool nga ñëw ba mu naan ko sama tàntaaj yooyu nga ñëw yàq seen diggante leen toog waaw ba mu dàq ko fay ko sax lu man ndax nee na yow kii wax lu nekk loolu lépp loolu dédommage wu ko ça veut pas dire que léegi moom du responsable dana responsable liggéey loo nit ki ba pare dàq ko noonu foog ne moo ci ne loolu kay responsable la waaye dama ne te nga xam ne moo jur loolu lépp muy jëf di bon joojee kooku moom dugg na moom waaw moom dugg na waaw mooy lii yeneen saa salaam di wax yeneen saa salaam nag nee waaw léegi nag bu dee yow joxe jikkoy saytaane moo la gënal yeneen saa salaam nga bañ a ci moom ñoo xam ne danaan la bokkuma ci man sa fàttaliku li Sufyaan waxoon keroog. bàyyi leen affaire yii noonu bu leen ne nekkul ci suñu xët yoog suñu yooyu yooyu yëpp mën nañ ko dégg waaye di ko kenn wax parce boo waxee lool am na ñenn ñoo xam ne day mooy effet bi ñu waroon a def ci seen xol buñ leen ne yonent la lay saasaam bokkul ci yéen day dëj day wàññeeku voilà bokkoo ci yonent saa salaam bokkoo ci dara képp koo xam ne lii mooy say jikko góor nga wala jigéen nga wala nguuru ndaana nga waaw di def lii yeneen saa sa ne na bokkoo ci man waaw waaw li digal mooy al daatil bay di yëwénal di rafetal di raftaxal diggante yi mais pas di leen dog ah pas di leen dog xamante ne day indi ay noonoo ci biir nit ñi ak ci ñi nga xamante ne borom bi dalee na boole ngir ñu bokk yow bokk nga ci nga xam ne wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal yow moom la leer na bokk na ci ñoom yow ñooñu borom bi tabaaraka wa ta'aala ne bokk na ci seen jikko yées yi wa yaqta'una dañuy dox waaw li nga xamante ne maa la nga xamante ne nii amara moom la boroom bi digle an yusal waaw. li nga xamante ne moom la boroom bi digle ñu nañ ko nañ nañ nañ ko nañ ko nañ ko nañ ko mu ñëw yàq waaw te li ñu wax ci kaw noonu wala diina yanquduuna ahdallah min ba'di miisaaqi ñi nga xam ne ñooy fekki kóllëre gi ñu am ak seen borom ginnaaw bi ñu xamanteeg moom yéena ne woon dañuy jaamu yàlla moom mooy suñu boroom alastu bi rabbikum qaalu balaa waa léegi sa borom bu la nee lii dama koo xaraamal yow nga koy def est-ce que loolu bokkul ci xeeti kóllëre ba pare ñuy dog maa la nga xam ne amara Allahu bihi an yuusal li nga xam ne moom la borom bi digg woon nañ ko jokk mooy ñu mel nii ak bokkoo nañ ko jokk yow dañoo yàq ko waaw ay diggante jëkkër ak jabar mu war a rafet borom bi ne sax bu amee problème na ci yéen yónni leen xakam fabaasu xakaman min ahli xakaman min ahliha bu dee bëgg nañu defar yónni leen koo xam ne ñu am xel ku jóge ci côté ndaw si ak waa ji ak ndaw si bu dee bëgg nañu yiwénal borom bi dina dina yiwénal seen diggante yow nag nga ñëw au lieu nga dox ci dox lu koy dox waaye yàq faaw na maa amara allahu bihi an yuusal wa yufsiduuna fil ard waaw ñuy yàq ci kaw suuf ndax yàq ci kaw suuf bi gën a mag mooy di dog diggante yi allahu akbar mu ne ulaa'ika gaa yooyee lahumul la'na am nañu rëbb bu tukkee ci seen borom wala hum te dina leen ñeel suu daar ñaaw kër ga muy yawmal qiyaam bu leen borom bi delloo siwaatu jéggal leen lii moo leen di dal kon nag a'aadana Allah e, min ifsaadi zaatil bayt yal nañu borom bi musal ci triche yal nañu borom bi musal ci furut yal nañu borom bi musal ci naxaate al xifsh wal waaw ci kaw noonu nag ci lañu jeexale suñu buntu bi sabihata sabti muy le neuf jumaadal ula fi masjid al haram zaadahu allah zaadahu allah tashrifan wa takriman ci atu mille quatre cent quarante-sept mu daal di tombé ci atum grégorien samedi premier novembre deux mille euh, ñëw insha allah ñu ubbi ci suñu sara bi bees lii moo doon